fa kullu taari'in minal axyaari fil qalbi maani'un minal anwaari kon sëriñ bi radiyallahu anhu mu ne idil basiratu xam nga waxoon na la ci bii weesu wal himama srifannaha wal himama srifannaha lil xaqi subhaanahu la taltafit lil xalqi waxoon na say yitte say bëgg-bëgg say namm-namm jël ko nga wëlbati ko jëmale ko ci sa borom bi nga xam ne mooy dëgg woonaa ak sellaang ak ak cellateem ak cellam waaw sell teg borom bi woonaa ko laatal tafit bul nekk di gestulil xalq ci mbindeef yi léegi nag mu ne idil basiratu ndax gis nga gis bëtu xol gis-gisu xol ka basor yi mu day niroog comme bët yii nga xam ne moom lañu gis di ci lañuy lañuy xoole yam nawhaa dina ko teree gis dina ko teree leer di gis lu leer kazaratin lu mel ni ab ab pepp min nazari mooy yam nawhaa minan nazari ka lu toll ni pepp suuf mën na ko te bu dalee ci bët bi mën naa tax bët bi du gis naka noo nee nag basiira gi buy bëtug xol bi naka noon la waaw ñu ne waaw léegi ñun de xam nañ ne bët bii ñu yor di ko xoole nii bu ci pepp suuf duggee mën naa am problème nga ne fay toxoñoog doo mën a gis bu baax waa léegi bëtub xool moom moom lan lan lan lu mel ni dara lu toll ni pepp moo ko mën a dugg ba du gis mu ne fa kullu taariin lépp loo xam ne gaar gaar la minal yi bokk ci leneen lu dul borom bi tabaaraka wa mooy xalaat yi ñëw te daray yàlla newu ci di toq sa xel mi di topp di toq ci sa xel bi gis nga bés boo nekkee di yittewoo yoo yële te mu nekk leneen yay xalaat yu wuute borom bi du lu lay jëme ci sa borom bés bu rotee lépp lu rot rek minal axyaar yi ci leneen te gaaral fil xal bi ci xol bi na leer ne loolee maaniun aji tere la minal anwaar yi ci leer yi tax bëtub xol di gis waaw waaw ala basira yonent ma lay saam suñu boroom waxoon na ko waxal nit ñi ne man damay woote ilallah damay woote jëme ci sama boroom ala basiratin ana wa man ittaba'ani ci clairvoyance ci loo xam ne lu leer nañ waaw bëtub xol nag lépp lu duti yàlla bépp xalaat lu jëmut ci yàlla ñëw bu ci rotee rek mooy tere na ko ay leer xañ na xol ba yi ga ay leer mu ne summa salaamatu min alxuruuri min asaabi alashiyaai fi dduhuuri li annahu yakunu bi qawli ne summa ginnaaw gi assalaamatu mucc min alxuruuri ci boor xam nga ci jataay yee yépp mu ngi la doon artu sëriñ beeg ñu doon artu radiyallahu anhu naan walaa yaghurraka walaa yaghurrannaka walaa yaghurraka walaa yaghurraka waaw ñaata yoon la ci wax daanaka walaa yaghurraka wax na ko benn dellu walaa yaghurrannaka ngal na waay bu mu la woro waxati walaa yaghurraka tegati walaa yaghurraka tegati beneen daanaka juróomi yoon wax na waaw ci li nit ñiy waxat li nga xam ne ziyaar gi ñu lay ziyaar rek ak seen wax yi ñuy wax te ñoom xamuñ sa biir yooyu yépp mu ne bu mu la wor waaye bu mu la wor tabeeg borom bi ay waameem yum lay defal nga foog ne li nga nekk daa jub moo tax moo tax mu ne nag ah summa ginnaaw gi asalaamatu mucc minal xuruuri ci waru cëy loolee min asxaabil ashyaai fi dóore bokk nit ci ki la jafe mbir nit incarné ko réaliser ko ba mucc ci waru bokk na li gën metti fi duhuri ci ci ci jamono ji jamono yi li ci gën jafe bokk na mooy fexe mucc mucc ci li nga xam ne mooy ak waru waru mooy lan nit ki jàppe ne moom li mu nekk moo baax lii mu ngi denc lu baax ndege dara baaxu ci waaw ñoo ñooñee la suñu boroom moo ko leeral ci suuratul kahf ba muy jeex waaw gaa yi nga xamante ne ni ñoom dañoo waru bu yàgg seeni jëf sànku fil xayaati dunya wahum yaxsabuuna annahum yuxsinuuna suna xam nga gisoon nañu loole bi ñuy tàmbali téere bi waaw suñu sëriñ eh, eh, suñu boroom azza wa ne mu ne hal unabbi hal unabbi'ukum bil axsarina a'mala waaw waaw mu ne hal ndax qul hal nunabbi'ukum ndax duma leen xabaare ndax duñu leen xabaare bil axsarina ñi nga xam ne ñoo gën a kuttusli a'mala ay jëf mel ni ñu ne ko waaw waaw mu ne alladina mooy gaa yi nga xam ne dal la sànku na sa'yuhum seeni jëf fil xayaati dunyaa ci dund gu jege gii te doyadi wahum te ñoom na ca kaw seen cànku cànkute goog ñu ngay yaakaar tey jàpp ne annahum kana ñoom de yuxsinuuna ñu ngay rafetal sunaa jëf suñu boroom ne ulaa'ika alladina kafaru bi ayaati rabbihim wa liqaa'ihi fa xabitat a'maaluhum fala nuqiimu lahum yawma alqiyaamati wazna gaa yooyu yële ñooy ñi nga xam ne ñoo weddi seen laayaay boroom ak daje ba ñu war a dajeek moom fa xabitat mu daal di màbb daal di yàqu amaaluhum seen jëf yépp luñ mës a jëf falaa nuqiimu des lu leen taxawal lahum ñeel leen yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba waznan genn euh, balance bu ñu leen di euh, peser dara ndax amuñu fi tus loolu nag mooy woru waaw ñoom dalla sa'yuhum fil xayaati dunya wa hum yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sun'a yal nañu ci borom bi muccal waaw loolu mooy wor jàpp ne li nga nekk baax kenn mënu la cee jële waaw kenn mënu la cee jële lu ñu la wax nga jàpp ne ñii ñépp dañoo soxor wala dañoo ñàkk xam wala dañoo iñaan ndekete yoo newoo ci eh, eh, lu ron newoo ci muy zéro sax newoo ci wala iyaadu billah kon nag mu ne li annahu lan moo tax mu ne mucc ci waru mu bokk na li gën jafe ci jamono yi mu ne li annahu ndax gis nga moom waru alxuruuru yakunu day nekk bil ilmi day nekk ci xam-xam nit ki day am xam-xam ba pare waru waaw ah, mu ne la waaw xam-xam bi nga xamante ne nii leer la war a doon nit ci nit ki nga xam ne da koo ut te sellal ko te yàlla tax nit da koy am ba pare waru waaw kamaakeem ni nga xamante ne lay nekk ci xam-xam moom waru yakunu lay nekk bil jëhli ci cànkute ci riir tamit waaw xam nga lii sax ku riir sax ku riir ba pare waru loolu moom danga naan loolu moom saaba <laughs> va avec loolu moom ab logique la waaye li doy waar mooy xam-xam bi nga xam ne moo la waroon a muccal ci réer nit da koy am ba pare waru mu ne nag looloo tax mu jafee mucc waaw loo xam ne day nekk ci xam-xam nekk ci riir man ngaa riir hmm? woro waaye man ngaa am xam-xam man ngaa am lenn ci xam-xam ñu jàpp ne waa ji de xanaa ku baax la ndekete yu dafa waru kon nag xam nga ne loolu mucc ci lu yomb waaw bi qawlil ulama ci waxu boroom xam-xam yi ñoo yaxal lii nii mu ne fa rubbama garra alfata alulumu waljuudu waljihaadu id yaruumu bi ilmihi nag mu ñëw di ñu misaal lim ñu wax noo nee ni nit ki dina waru ci xam-xamam xam-xam diñ ci yor ba pare du tax nga mucc ci ci waru bal sax mën na koo gën a yokk léeg